nga ne ko diw xanaa ah moom kay manuma cee jaarat waaye doon na waar di junju <laughs> wax ju ñaaw ji ay waaye tuumaal giñ la tuumaal njaaloo ci réew mi ma naqari na ma kan moo wax loolu kan moo tuumaal njaaloo ah <laughs> xoolal ku ko war a wax rek joxewul tur waaye joxe indice yu wane ne waa ji day mujj xam ne diw la mu ne kon fa xaqiiqatu namimati ifshaa'u sirri mu ne dëgg dëgg li li li nga xam ne mooy namima rambaaj mooy divulguer ab secret wa hakku satri amma yakrahu kashfu ak bëtt gooy bëtt barrière ak mbalaan mi nga xamante ni nii dañuy bañ ku ko ku ko ku ko bëtt ba xam la ne ci biir mu ne falaw raahu yuxfi maalan li nafsi fa zakarahu fa huwa namima mu ne bu gisoon waa ji moo tax nit ki eh, bu gisoon benn waaye doon nëbb alalam mu dem tudd ko feneen ne eh, ay dégg gis naa ko muy denc alal jale waaw waaw banque sàngam laa dajeek moom keroog muy déposer billet yi waaw mu ne loolu noonu namima la <laughs> mu ne loolu namima la waaw léegi sauf que xoolal mooy euh, wala nañ continuer mu ne moom imaam al-Ghazali mu ne moom imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi euh, Euh, parce que en fait li ma naroon a wax mooy mais euh, mais namima kon mook alxiiba lu leen wute hein lan mooy différence entre nammaam ak waay yoo xam ne moom rambaaj bi ak ki nga xam ne day jëw jëwkat hmm? mooy dangay gis ne affaire yi yemuñu waaw même bu dee ne mooy am na loo xam ne ñoom ñoo ko bokk mooy toxal wax toxal wax ñoom ñoo ko bokk toxal wax ji ak wax ji nga xam ne mooy lañuy toxal moo xam xaalu nit ki wala li doon def ak yu mel noonu ak ni mel hein parce que riba mooy lan zikru ko axaahu axaaka bi ma yakra mooy tudd koy tudd sa mbokk foo xam ne newu fa ci loo xam ne bëgg ko gërëmu ko waaw alors que alors que xam nga côté boobu mooy riiba mooy ne ma ñëw naan diw ay way diw moo gàtt Eh, way tey xew bi bi mu fi maye àndaangoom bi mel ni amul leneen mooy loolu dama koo jëw ndax moom bëggul woon loolu bu ko yëgee du ko neex ci foo xam ne na wa fa nga ñëw di wax lool ay way oustaz diw ak dàllam yu poussière yi ay way xanaa amul ku koy wax mu changé ko waay waaw loolu yii yépp nag ci lamdaa yi la gën a woyofe bu dee ci boroom xam-xam la alors que ma xam nga lañ la wax namima day ñëw toxal wax ji mais intention wu yàq xam nga riba mooy ne moom sartaluñ ci waa ji yàq tax koo jóg parce que moom lenn rek la moo yàq dara man na nekk loolu mais man na nekk koo xam ne moom noonu la mel mën sikkalaate quoi moom pour moom mooy modèle bi waaw mais namima moom li mu ràññee koo ci kaw riba mooy dafa nekk koo xamante ne ne muy ràmbaaj waa ji da ko def ngir yàq toxali wax ngir yàq voilà loolu la ah xam nga riba waa ji newu fi alors que namima it waa ji du fi ne mais waa ji l'intention te te te kat en plus waa ji mooy riba danaan namima danaan la man man créé ma dara waaw ma waaye yow man daal dara laa fi créewul waaw waaye yow dara laa fi créewul mooy day toxal ngir yàq waxi jàmbur ngir yàq riiba nit ki day décrire xaalu xaalu nit wala ni mu mel wala la mu wax ngir lan moom lu ko tax a jóg mooy ci loo xamante ne lenn rek la loo xam ne waa ji ko yëgoon du ko neex waaw te xam nga sànk wax nañ la ne euh, bokk na ci définition yi imaam al-Ghazali bi muy leeral noonu que mbir mi moo xam waa ji nga koy wax neex na ko wala naqari na ko mooy man naa naqari ki ñu ko jëlal man na koo a naqari waaw mais même loolu noonu bu amee waaye ko nga koy toxalal mu naqari ko yow nam yi ma nga nekk mooy am rambaaj la rambaaj daal lenn la riiba mooy koo xam ne day wax ci nit zikru ko axaaka li yonent ma lay sa sa wax mooy tudd ci sa mbokk loo xam ne mu ngi ci moom waaye ci foo xam ne loo xam ne nag neexu ko da ko bëggul ko ko feeñal nga ñëw di ko wax wala bëggul ko koy wax yow nga ñëw di ko wax foo xam ne nekku fi kanta namima mooy damay ñëw toxal ay waxam waaw ay waxam la ay toxal yóbbul ko keneen dans le but yàq te nammaam bi du yem ci loolu ah mooy bu waaj waxee léeg-léeg day jëlaat la waaj wax la kooku répondre wax ci wax yoon mu jël ko yóbbulaat ko waa jële wax ko les mêmes choses ngir ran ngir dajale nit ñi nag mbëkkante ñu mbëkkante seen xol yi féewaloo alors que riba mooy waa moom en moom pour moom profit bi ci bokkam lay ñëw kee moom dafa bëgg ñoom ñaar ñu yàqule alors que riba ka muy jëw moom nekkul ne danaan waa ji may jëw damaa bëgg ñi may ñi may toxal si nettali ngir ñoom seen bon seen diggante yàqu complètement mooy moom daal dafay wane loo xam ne ngir wane ne moom en fait boo seetloo bu baax waa ji jëwkat bi moom mooy li modèle mooy ki nga xam ne mooy royukaay bi nit ñépp ni moom lañ war a mel alors que moom waa ji nga xam ne nammaam la mooy rambaaj la kooku moom daa bëgg diggante yi yàqu voilà moo tax bari na ñoo xam ne ay nammaam la ñuy mujj doon même bu dee au début dañ naan seen seen seen seen yéene baaxoon na dañoo bëggoon a defar diggante looloo taxoon ñu wax waaye finalement dañuy nekk des grands rambaaj ñoo xamante ni nii ay rambaaj dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lañu waaw malgré tout ay rambaaj lañuy doon waaw léegi euh, bu luy paree ñu ñëw ci li imaam al-Ghazali yi doon wax al-Ghazali rahmatullah alayhi mu ne mu ne ah i'lam mu ne i'lam xamal lii nag expression la dangay gis boroom xam-xam yi di ko wax ci seen téere bu naan la xamal ak yu mel noonu tekkuwul <laughs> mooy dañ la bëgg a attirer sa attention ngir nga bàyyi xel ci li ñuy bëgg a wax <laughs> mu ne ilam xamal léegi mu tegoon ci li ñu waxoon sànq liñ ci waxoon sànq léegi nag mooy définition bi mu waxoon ku xamal ne anna namima innama tutlaqu fil akthari li ëpp dañ koy jooyal di wax lii mais du lool kese léegi mu ne léegi nag mu lay jox comme que xam naa ne rambaaj moom mooy lii sawaay mais man mi nekk rambaaj walla man buñ ma toxalee ab rambaaj bu ñëwee toxal ma ay wax nan lay def parce que yow d'après li nga wax man am na nu may demee mujj nekkum na maama man la bien sûr mu ne nag léegi nag kaay ma wax la ginnaaw man imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ginnaaw bi ma la waxee xaqiiqatul nam an namima dëgg dëgg namima nan ngay def ngir moytu ko mu ne wa kullu man xamalat ilay wa kullu man xumilat hein ilayhi namima wa qiila lahu fulaanun yaquulu fiik aw yaf'alu fiika kada fa alayhi sittatu umuur waaw déglul sittatu umuur yi de bu la rëccee mooy yow doo wéraa ah. yow mi namima gi dikkal boo mayul nam maam ngay doon mu ne képp koo xam ne dañ ko yenul toxalal ko indil ko ab rambaaj ne ko lii de di wala ko wax ay way ñaaw li mu wax ci sa xaq ñaaw na ay way diw diw lii mu wax nii ku ne maroon na ko ba mu des moom ak ni ko taxawoo bu dul woon yow wallaahi fi mu du fa toll mu ñëw atta na wax lii ci sa xaq mu ne képp koo xam ne dañ koo nettali lu mel noonu ñu ne ko diw wax na ci yow lii wala def na ci yow lii ñu gis ko mu naan dem gis naa ko mu dem di def waaw utib sëriñ te lool uti def na lii ngir contre yow si il a fait ceci wax na lii lii moo ko wax lii moo ko def mu ne fa alayhi sittatu umur kooku moom bu yeboo six six mbir yi juróom benn mbir yi il faut mu mu nekk ci moom mu fexe réaliser lii ngir mën a mucc ci feebaru namima bokk dikkal rambaaj diñ ko ndi am na ñoo xam ne nag opportunité lañ koy jàpp waa ji leen ko indil dañuy kontaan ci moom jërëjëf jërëjëf yow kay alhamdi sant yàlla ba mu ma xamaleeg yow yaay sama mbokk doo fekk fu ñuy yàq sama der nga toog bàyyi noonu bu mayu sax bu dee boroom alal la waa ji di dunguru mu jël ab chèque jox ko wala jël dara may ko ngir kontaan ci liñ ko indil lool nag ba mu ko joxee xol bee ngi tàng jër ngir mën a xool ay représailles ak nan lay comporté woo léegi ak waa walla mu ne kon juróom benn mbir yi fokk nga jaar nga ngànnaa ko appliquer ko sinon doo jaw mbir mi dalay laalaan mu ne premièrement an laa yusaddiqahu li anna nammaama faasiq waaw premièrement mooy mu bañ koo dëggal mooy ki la indil xabaar bi yow nga bañ koo dëggal man bu ma toogee am ko ma eh, yow gis nga saaraan ah? saar xam nga saar man si xam naa saar kay saar kay saawaayam ngeen mais saar mais saar de lim la waxal tey graw na ak a graw sax waa lu graw lu wax saar premièrement duma li ngay def mu ne bul ko dëggal imaam al-Ghazali rahmatullah an laa yusaddiqahu li anna nammaama faasiq mooy ne ndax nammaam kiy doxalkatu wax bu mag kooku nekk lu dul faasiq faasiq la kaccoor la te suñu boroom waxoon nañu in ja'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy bu leen ko gëm bu leen ko gëm bu leen indilee information leeru leen bu leen jël xabaaru faasix ngeen def ko argent comptant ba di ci basé wu def ko capital rasu maal ci seen jëflanteeg ngeen toog ci nag ci loolu mu leen wax ngeen ciy jëf seen mu définir seen jëflante ak nit ñi déedéet waaw ma ne déedéet kon première attitude première jëf jooy jëf buñ la indilee wax joo xam ne ne la sa mbokk la ko wax du noonu ki la ko ëndil bu ko gëm bu ko gëm mu ne deuxième ndax moom faasiq la nam la te nam maam faasiq la waaw deuxièmement mu ne an yanhaahu an dhalika wa yansahuhu wa yuqabbihu lahu fi'la deuxième mbir bu mu war a def waa ji ginnaaw bi ko nammaam bi rambaaj bi indilee wax ci mbokk ne ko sa mbokk la ko wax wala diwa la ko wax ginnaaw bi mu ko dul dëggal mais du yem ci ñàkk koo dëggal sinon bu dee dafa kii rek dem mu dem def ko feneen an yanhahu an zalik mu tere ko loolu fexe ko yee fexe ko waar wa yan yansahuhu mu conseiller ko ne ko nag diw wax dëgg yàlla estimé woon naa la lool waaye nag tarxiis nga tey mooy lii foogoon naa ne fooguma woon ne nit ku mel ni yow hein ak ni ma la jàppe woon yaakaaroon naa ne boo déggoon lu ñaaw ni ma koy wax sax suñu relation wala yàlla kese buur yàlla waroon naa tax ak mboole gi ñu boole ak ànd gi ñuy ànd loolu rek waroon na tax nga nëbb ko ba kenn te ba xaw ma ku ma koy jotale di ma ko indil waaye du doon yow waaw yeddu ko ne ko sama waay nga de wax dëgg yàlla waaye tey juum nga parce que boo déggee ñuy wax ci nit ci man loo xam ne lu dul noonu bu dee yaa nga fa ba dégg ko fàtte ko loo man di def bu ma ko wax te bu ko wax keneen ngir mu wax ma ko te yamul ci man waaye ku mu man di doon nit ku man di doon jullit bu man di doon boo déggatee ñuy wax ci moom lu dul noonu bu ko transmettre parce que sinon da nekk ki nga xamante ne toxalkatu wax nga te kooku yonent mi aleyhi salaatu salaam li mu ci wax xayru waa'iz nag mooy aleyhi salaatu salaam ki gën ki masa waar xuppe nit mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam nga indil ko ne nag yonent mi aleyhi salaatu salaam de moo wax xadiis bu nekk ci saxiixayni bu Seydina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an abi kene laa yadxulul jannata nammaam ab rambaaj du dugg aljana te man nag yéenewuma la lu dul ñun ñi man ak yow ak mbokki jullit ñeek nem yéeféer yi yal buur yàlla loo mu ci mën a tibb ci ñoom dugal aljana ñun ñépp ñu dem aljana loolu de laa la yéene te nag alayhi salaatu wa bu waxee waxam du taxu de te nag bëgguma yow ah dama comme man nga yem man yow a yem ni ma jàppe sama bopp lu ko raw laa la jàppe kon nag du ma gis ngay def loo xam ne man na yonent ma la saa saa nee na ku mel noonu jikko woo ko hein doo dugg aljana ah bëgguma lool dal la waaw kon deuxième mbir an yanhaahu mu tere ko an daalika ci loolu wa yansaxuhu mu daal di koy laaye biir wa yuqabbihu lahu fi'la wan ko tamit kene lii lu ñaaw la mooy toxali wax du lu rafet de ne ko imagineel imagineel diw sama relation ak moom ni mu baaxee te rafet bu ma basé woo ci li nga wax xam nga ne mënatuñoo toog benn jataay est-ce que loolu yow mi indi wax ji jàpp nga ne loolu rafet la même waa ji boobaa waa ji day répliquer ndax Iblis du la bàyyi nga toog danaan la ah nee ko man nag man dama dama da di sama mbokk rek ma bëggoon gis ne lu ñaaw ñu ngi koy wax sa der ma ñëw wax la ko ngir nga def attention waaye yàqu taxu maa jóg nga ne ko yooyu yëpp ba yooyu yëpp baax na waaye dama ne la est-ce que yaakaar nga ne lii nga wax pour yow day defar sama digganteeg diw mi wax wax ji walla euh, yaakaar nga ne da koy yàq xalaatal rek. xanaa taw rek te est loolu lu rafet la luy tàqale ah l'imam Abdou radiyallahu anhu doon wax yor leen jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka est-ce yaakaar nga ne yow jikkoy puso nga yor bi ma indilee xabaar bii ne ma diwoo la ko wax est-ce que jikkoy paaka nga puso nga yor mooy dagg diggante waaw mu ne ta paaka fu mu jóge day day day tàqali ñaar yu àndoon puso nag fu mu jóge day fekk ñaar yoo xam ne ñoo àndoon tàqale ko ñu fexe di leen rab di leen boole boolewaat comme nit koo xam ne yéreem dafa teppeeku nga jël puso di leen boolewaat loolu la jullit bi war a mel boo la yor jikkooy puso nag bul yor jikkooy paaka bal neutre toogal voilà toogal loolu mooy li mooy mooy mooy le moindre loo mën a def waaw wa yuqabbihu lahu fi'la non seulement da nga koy terew mbir mi ah laaye biir ko mais wan ko mbir mi salte gi mu salte waaw ci toxal ay wax parce que vraiment loolu day wane ne nit ki quand même personnalité am des na waaw toxali wax toxali wax loolu ana ana ana ana ci yoo xam ne du wax ju rafet du wax ju baax du wax juy defar bu dee wax juy baax defar kay allah falyanqul man sha ku beex na ko ba bal léeg-léeg toxal ko day nekk farata ci wax ju baax yoo xam ne day defar ci cere yàq voilà loolu loolu moo tax <laughs> moo tax boroom xam-xam yi seen charge réy bi waaw parce que amuñ droit xam-xam bi leen buur yàlla jox ñu nekk ci dëkk bi nit ñuy def ay ci safaan ku nekk toog naan man sama yoon newu ci farata la ñu xamal nit ñi que ni li ñu nekk du nii lii waleen ciy fekk loolu moo doon mission yonent yi alayhi salaam mooy mission xeet ñi seen xeet yi tamit waaw toog naan sama yoon newu ci buur yàlla vie privée yi ku teel na sa vie privée gars yi bàyyi leen maandu ma ne loolu du maandu boo ci deewee bala buur yàlla bala mu leen mbugal yow lay njëkk mbugal kon deuxième hmm? deuxième médicament bi ngay jël ngir mën a wér ngir tamit wéral waa ji la toxalal mbir mi nammaam bi muy rambaaj bi ginnaaw bi nga ko dëggalee dëggalulee premier médicament deuxième bi mooy nga tere ko loolu daldi koy laaye biir wax ko lu ci gravité wu li mu wax li muy def toxal wax ak salte gi mbir mi salte ak bon gi mu bon li mu jëf mu ne ñetteel ba léegi imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhi fi ihya'i ulumuddin la moom daanaka boo tuddee day tudd suñu sëriñ bi <laughs> Cheikh Cheikh Bacha <laughs> Cheikh Bacha Ndiouga moom moom moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy Ghazali mooy imaamul Ghazali fi waaw moom la ñuy laaj ay digal ngir mën a wax toxali waxu waxu waxu Cheikh Cheikh al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi waaw eh, mu ne ñetteel bi ñetteel bi an yubghidahu fillah ta'ala fa innahu baghidun 'inda Allah ta'ala wa yajibu wa yajibu bughdu man abghadahu Allah ta'ala mu ne ñetteel bi mooy waa ji la ko wax jamono jëm la ko waxee nag indil la xabaar bi nga mere ko ci saasi waaw mooy loolu da nga ciy mer parce que la da koy mer pas en tant que moom personne non mais parce que ni mu wàccee boppam ni ni buur yàlla teral doomu aadama mu mujj alayhi salaatu wassalaam mu mujj nan la def ba mujj mu delloo ko summa radadnaahu asfala saafiliin waaw bayu salte yii hein les discus les discussions de bas étage yi ñuy indil nga xam ne lii buur yàlla bëggul kuy def lii nga mere ko ngir loolu an yubghidahu ñetteel mooy nga mere ko fillaahi ci yàlla taala mu kawe mi subhaanahu wa taala ndax lan fa innahu waa ji nga xam ne nammaam la rambaaj la baghidun inda allahi taala waaw koo xam ne ku yàlla ku ñu bëggul la fa yàlla waaw waaw mooy buur yàlla parce que buur yàlla bëggul jikko yu ñaaw yi wa yajibu da day war bughda man abghadahu allah ku buur yàlla mere bëggul ay mbiram ni doxale kooku jullit bu ne danga koo war a bëgg waroo ko bëgg parce que xam nga ne buur yàlla looloo lool la mooy jikkoom la jikko ji la mooy jamono fi la ko waxee mooy vraiment bu la fekk nga wax la ko ngay reew ak di ko war non dangay wane sax mer wan ne vraiment je ne suis pas content ci li nga def waaw de merew ma la nag parce que yow yaay diw parce que xam naa la mais nag lii fexeel bu mu la dala tien ah mais lamdaa yu bari xamuñ yooyu moo tax ñoom buñ gisee nit ak boroom xam-xam réprimander benn waaye boo xam ne réprimander ko dafa war ci mbooloo mi gars yi dañuy jàpp ne yii sawaay de kon mooy après sax boo mooy buñ dajee ci mbenn bi du ko tuddaal alors que après boroom xam-xam bi loolu du ko teree bu ko waroon na seeti suba ba da koy seeti ju waxtaan kii boo leen gisee mooy lamdaa yi ñi xamul dañuy foog ne duñ ko mën a comprendre moo tax ñoom mënuñoo comprendre nit koo xam ne xam nga nu jàpp ne nit ku lay defal lu baax dina defal ci wàllu alal ak yooyu même bu defee lu dul noonu comme ñoom ni ñuy def di nax saay di kii di ko bañ a wax xamuñ ne boroom xam-xam loolu tënku ko de du ko ñuy jënd boo ko doon fayal fi mu nekk wala nga koy jox lu muy dunde tous les jours bu gisee nga def loo xam ne du noonu du tee danaan la é diw lii du noonu bu jaree mu mere le jour boobu dalay mere fillaahi ngir yàlla ci yàlla loolu la yow nga wan ñeent mooy ñeent mooy ñetteel bi an yubghidahu fillaahi ta'ala nga mere waa ji ci saase ci buur yàlla parce que moom yàlla da ko mere ngir lim def te bëggul li nga xam ne moom la def waaw mu ne ñeenteel bi nag an laa yadhunna bi akhihi al-gha'ib su'a suu suu an suu an xam nga ñaari e, ñett yu njëkk yi yépp ci waa ji indi mbir mi la la la nekk mooy nammaam bi waa ji toxal wax ji mooy bu ko dëggal mooy moom la nga tere ko deuxième dal di koy laaya biir wan ko ne li nga def ñaaw na loolu ba léegi ci waa ji la ñetteel bi mooy nga mere ko mooy jëf ji mu jëf la ba léegi léegi nag mu ne la ñett yooyu moo jëm ci waa ji léegi nag jàppal jàppal beneen bi ci teg quatrième bi médicament bi ngay jël attitude bi ngay def ak li ngay def bi axiihi al-ghaa'ib suu'a mu ba a ànd ak njortu lu ñaaw ci mbokkam mi ñu ne ko moo wax ci moom lii muy am ci moom njortu lu ñaawa ah non il faut pas ma ñëw diw ne ma hi mais yow mais tey diw lii la wax ci yow après man ma ne bon gëwuma ko mais quand même ma ma ma am ma am ñaaw njortu ci moom loolu mooy li ma ne gëwuma ko du dëgg li ma ne gëwuma ko du dëgg ndax bu ko gëmoon bu ma ko gëmul woon doonu moom am ñaaw njortu ci moom parce que dañ mën di information ne moo ma ko wax boo xam ne neexul ci man moo tax mu ne ñeenteel bi saa concerne ci fi newul moom nag an laa na yow mi ñu indil rambaaj gi ginnaaw bi nga wax def lante ñett yu njëkk yéeg waa ji la ko indil ñeenteel bi mooy waa ji fi newul tañ ne la moo wax lii ci sa xaq kooku bul am benn njortu lu ñaaw ci moom juróomeel médicament juróomeel an laa yaxmilahu maa xukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dhalik cinquième bi mooy yow nag yow yow mi mu dal mooy ne médicament yi trois yi danga koy fëgg jëflante ko waa ji la namaan bi ki la toxalal wax bi benn bi moo concerné kële mooy lan mooy bul am ci moom njort lu ñaaw de te yow la concerné directement mooy yow sa ndax mbir mi ci yow lay jóge njortu li ci yow lay jóge mais bul aw njortu lu ñaaw ci sa mbokk moomu parce que nee ne wax na la lii loo xam ne neew mu ne nag cinquième bi mooy lan que liñ la toxalal loolu wax jiñ la wax hein loolu nag bu mu ko yóbbee bu mu la yóbbee yow miñ toxalal na nammaan gi te ñu ne dañ laa dañ laa wax lu dul noonu rambaaj bu mu la yóbbee nag ci ngay tajassus mooy di espionner waaye jañ la ne moo wax ci yow ngir lan ngir ngir leerlu mbir mi wal bahth an zalik di wër naan pour am luy wane ne dëgg-dëgg waa ji waxoon na dëgg déedéet wax naa la yonent mi alei satu salaam li li ñu yóbbu fii mooy loolu ci xare la woon il faut mu leerlu parce que ay kuffaar lañ yu waajal seeni arme ñëw ngir dal ci kawam ñu indil ko information bi loolu il faut mu dem leer lu mbir mi mais nag bu dee lii entre jullit loo xam ne wax la yoo xam ne day yàq bokk day yàq diggante day yàq loolu mooy yow lii ngay def bu ko dëggal tere ko lim def nga yeddu ko wan ko ne li nga def ñaaw na te nga mere ko ci saase ndax li mu def boo ci pare pare nga ci léegi ñeenteel bi nga bane am njort ñaaw ci sa mbokk mi nga xam ne moom lañ ne moo la rambaaje moo la wax lu dul noonu moo la wax lu dul noonu foo xam ne newoof léegi nag juróomeel bi mooy lool bu mu la pousser nag ngay def ay baax ay recherche waaw naan ko mais yow ana kan moo ko fekke woon sax ah diw diw ginnaaw bi nga ko réprimander naan ko yow rek ko fa ne woon mooy façon laaj yooyu di muus muusu non non ba mu koy wax euh, musaa Saara nga fa woon Moussa Ndiaye Ibra Jiite nga fa woon ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Maxuj Ndiaye nga fa woon nga fexe ne waaw baax jàpp tur yooyu bàyyi ba waa ji dem soo nga dem seen kër wala nga woo leen euh, bon waaw comme Maxuj Ndiaye waaw na leen def waay gëj naa leen a dégg ah naka gëj nga quartier sàngam nekk mooy fa waa ji dëkk mu ne ko. non non gëjoo fa mu ne ko kañ mu ne ko dimanche ci ngoon waaye ah ça collabore parce que waa ji nee na dimanche ci ngoon la woon démb ci ngoon loolu te démb ci ngoon moo doon dimanche démb ci ngoon rek dimanche ci ngoon maa nga fa woon ah si si kër sa waay sax kii diw wax ah, si daje naa ji sax mu ah. kon waa ji ma indil information bi waa ji nee na daje na fa moom te pourtant nee na nga wax lool si si nga commencé jaar sa noonu. di def sa petite enquête pour trouver ne waa ji dëgg-dëgg lii la loolu loolu la la ne loolu noonu doo ko def waaw mooy li nga nettali waru laa ngay ngay ngay ngay ngay ngay agent waa ji di ko di ko espionner ak tamit di def ay recherche ngir trouver ne dëgg-dëgg wax ji am na kon yow sa ñàkk dëggal ga amul njariñ di waaw mu ne juróom benneel bi nag mooy fii laa la doon wax ne nam maam bi dafay ñëw toxalal la loo xam ne rambaaj bi loo xam ne boo ko toppee yow ci boppam ab rambaaj ngay doon mu ne assaadisu ah an laa yarda li nafsihi ma naha nammaama an falaa yaxki namimatahu an fa yaquulu fulaanun xakaa kada fa yusiiru bihi nammaama wa yakuunu aatiyan ma naha an waaw voilà voilà mu ne sixième bi mooy mu bañ a gërëm an laa yarda li nafsihi ma naha nammaam moom li mu tere nammaam bi rambaaj bi xaritam bi ñëw di ko toxali wax mu wax ko fi réprimander ko wan ko ne lii nga def ñaaw na te fexeel lii nga bañati koo def parce que yonent ma lay saab-saab nee na kenn du dugg aljana koo xam ne jikko ji nga yore nii nga mel waaw faire que ça soit sax la dernière fois nga may toxalal lool laa lool ngay waxaa ah. ak wa aji loo ne sa xaritu benn bakkan la lii nag ku dëgguwul du ko man waaw boo gisee nammaam namima law mooy ne gaa yi afet fait mooy li waxoon sànk rek ki ñuy toxalal wax ji ki ñuy ñëw naan ko diw wax na ci yow lii moom day jàpp ne loolu noonu vraiment lii argent comptant la waa ji ku baax la ba mu ma indilee wax jii dina tax ndeke man masuma méfier wu ci diw man je le considérais comme moi-même voire je le considérais comme mon frère comme ma sœur voire plus ndekete yoo lii dina ma may bu ko defee ma man di méfier wu ndax diw bu ma ko moytuwul lii yëg lii dina war ci dugal que loolu lépp waru la woon waaw ah, mooy yow yaa ngi commencé nekk comme nam maam mooy lan ba pare nga wër nga wër mu ne nag kon ñeenteel bi mooy la yow ginnaaw bu dee ne appliqué nga yiñ la waxagul yépp ba nga teree ko nammaan bi ah rambaaj bi fi di wax bi mu ne mais lool ko tere nag bu ko gërëmloo sa bopp bul fekk sa mbokk nekk ci lu dul noonu ñëw wax la ko nga mere ko ngir loolu wan ko ne baaxul ba pare wan ko ne lii sànjum yàllaa ci ne ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam baaxul dalay dugal safara dootu te ndax ku duggul àjjana ëllëg foo jëm te la tax duggoo fa di bàkkaar bu rëy mooy xam nga fa nga jëm yow loolu nan nga koy teree diw nit ba pare di ko gërëmal sa bopp naan man nag bon man bu dee man garaawul mu ne an laa yarda mu bañ a gërëm li nafsihi ñeel boppam maa la nga xam ne nahannam maama an moom la terek rambaaj bi li mu tere rambaaj bi bu ñëw di ko def waaw atamuruna atamuruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna al-kitaab afalaa ta'qiluun mais yéen nit ñi waa banu Israaïl la doon wax mais mooy ñépp ah tamit atamuruna an-naasa bil birri ndax da ngeen di digal nit ñi mbaax ak yiiw wa tansawna anfusakum ngeen di fàtte seen bopp yatluuna alkitaab yéen a ngi yor alquran bu dee ñun xeetu yonente ma la sax di digal nit lu baax yow mi nga xam ne am nga accès ci alquran ndax ñépp amuñu ci accès mooy yow li ci ne masha allah buur yàlla may na la ci nga man cee xam lu bari loo xam ne yow buur yàlla may na la ñëw di ci jële ak sunna yonent bi saa saam tax di tere ay nit yoo xam ne baaxul xam nga ko moo tax nga leen koy tere ba pare yéen ngeen koy def wattan saw na anfusakum mais afala ta'qilun yéen xanaa da ngeen a dof wala la da parce que amul xel moo koy def nekk ci lëndëm niital ñépp ba ñu ci yow nga jël euh, torche bi toj ko ci xeer bi dóor ko ci xeer bi mu léegi nag nga jaar ci lëndëm gi di xool nan ngay def dugg ci ci mandimum ngay mais buñ la reeree yaa yaa ko def sa bopp xanaa yow doo xalaat xanaa da dof nan ngeen di nit ñi lu baax di sang ni digle nit ñi euh, sangu te rag booboo hein te rag booboo te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na même ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul même booy dépenser tàmbali ci sa bopp après nga topp ñi nga xam ne yaa leen yilif yaay seen kilifa taw dundal leen war leen loolu la loolu la mais doo ñëw di diggal nit ñi lu baax moo tax mu ne imaam al-Ghazali mu ne an la yarda li nafsihi ma naha na maama am mu bañ a gërëm loo boppam li mu tere na maam bi parce que mënoo ko tere ba pare ñëwaat di ko defaat yow bàyyil na maam léegi nan la ko waa ji defaate mooy falaa yax kii ngir bañ loolu falaa yax kii namimatahu an bu mu jël naan diw di di dem ci ay xaritam maa yow dégg nga wala koo xam ne na xarit keuse la loolu moo rey ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ñu naan man samay problème il faut ma am ku ma ci discuter loolu manu la ñàkk mu may xelal loolu Iblis lay wax loolu am na yoo xam ne nit ku nekk dafa am dafa am néegu biir nit ku nekk bu amul néegu biir mooy laisse tomber dina am yoo xam ne yow kese la concerné wala bu ñëwee bay dem ci keneen mooy koo xam ne leer na ne du rëcc mais yow lool da nga koo foog mooy même loolu sax boo ko amee am na yoo xam ne pour yow kese la sa boroom kese koy xam même malaaka yi nga xam ne ñooy bind sax raqibun atid même ñooñu duñu ko xam ci yow yow na nga bëgg lu ñëw nga naan ay diw te nag en général foo gis muy def lool gis nga kooku mu jàppe naan xarit keuse sama xarit benn bakkan kooku mooy rambaajam léegi moom mu nekk rambaaju waa ji ñuy ay rambaaj rambaajaani sadiqaani lañ wax ay rambaajkat lañ ñoom ñaar yoo xam ne ku ci nekk yaay xaral ki ci des fu ñu xëyee compte rendu seen journée ci lépp ci rambaaj ay nettali diwlam def ak diwlim def ñoom niñ def mel ni ñoom ñaar ñooy héros yi wal iyaazu billah wal iyaazu billah jàpp ne wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp ne ñu ngi ci dara alors que newuñ ci tus newuñ ci tus newuñ ci dara kon nag kooku bu mu soppal bu mu gërëmal boppam loo xam ne moom la tere rambaaj bi kon falaa yaxki namimatahu an bu mu dem li ñu ko toxalal mu dem di ko nettali keneen fa yaqulu mu naan fulaanun xakaa kada wa kada naan diw de moo ma nettali lii wëg lii nee na diw nee ma lii ah, yow lool nga foog ne dëgg la mu ne nag bu boobaa fa yasiru bihi que yaa ngi toxal di di lawal wax ji voilà mais qu'est-ce que tu veux wa yakunu atiyan ma naha ba mu ko defee mu nekk koo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi moom def na ko léegi voilà kon loolu la imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi wax lii nii am solo la wallahi wallahi bu ñu ko appliqué woon ku nekk bu ko appliqué woon léegi rambaaj ji jeex xam nga côté namima doon nañ wax li imaam kii doon Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dañuy nettali naan bu ko kenn masoon a ñëw comme que moo jiite woon xalifa la moom lañ naan alxalifatul alxaamis ar-Rashid cinquième xalif bu l'islam ginnaaw Seydina Ali ibn Abi Talib te pourtant sore nañu waaye ci jikko ak li nga xam ne moom la incarné woon ak ni mu téye woon vraiment danga naan kii Seydina Omar la rek radiyallahu anhu neen na mi moo ñëwaat sëtam la waaw foofu nag la wolof yi seen wax ji di jube <laughs> waaw dafa jub foofu xaw ma bëy du tëpp xaw ma lan di bët doom day bët mooy loolu mooy mooy dëgg moom moom danga naan kii c'était kii copie kii daal Seydina Umar ibn Xattaab la rek waaw radiyallahu anhu moom daal la buur yàlla feeñalaan nii waaw tellement ni nga xam ne noonu la meloon moom ci lawalu maanute dañu naan bu ko nit ma soo indi toxalal ko ay wax naan ko diw dalaa jëw këne bu ko diw ñee naan ko diw de moo wax lii di di di wala naan diw lii la def lii la def lii la def di wax loo xamante loo xamante ne nii ak jëw la di mel noon danaan ko yow ah soit lii la soit li ngay wax dëgg la te bu dee li ngay wax dëgg la que ne niw moo def lool hein mooy ne yow nammaam nga mooy ne yow nammaam nga mooy kuy toxali wax nga hein te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na laa yadxulul jannata nammaam te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na dugg aljana koo xam ne nammaam la waaw Ah. wala mu nekk ne li ngay wax amul rek non da doon wax non aaya yi la doon wax da doon wax ne bu dee ne soit li ngay wax dëgg la te bu dee dëgg la kon yow mooy kat nga parce que te suñu boroom wax nañu ay yuhibbu ahadukum yaa ayyuhalladhina amanu tanibu kathiran min adh du foofu li muy wax inna ba'da adh-dhanni eh, wala tajassasu wala wala yaghtab ba'du ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh mu ne ko bu dee li ngay wax dëgg la mooy ne yow aaya boobu mooy dal sa kaw parce que kiy jëw li ñuy wax noonu la moom day ñëw mooy zikru ko axaaka bima yakra loo xam ne mu ngi ci moom mais bëggul ku ko wax bëggul ku ko wax nga koy tudd ci loolu mooy lool benn mu ne ko bu dee lool la yow bu dee li ngay wax am na ko nam mooy yow kii nga num tudd mooy da nga nekk jëwkat te kooku suñu boroom wax na wax nañu lu mu doon a yuhibbu ahadukum kooku mooy dangay lekk ndax kenn ci yéen bëgg na di lekk yaramu keneen ci yàppu mbokkam ah fekk mu faatu bañ suul ko mu ñëw sulli ko di lekk yàppam est-ce que kooku wax fa karitu mu yéen ñépp ko ñaawlu mu ko sowaa kooku nga wala rek ngay ki beneen aaya bi di wax waaw wala rek ngay ki beneen aaya bi di wax mooy ban wala li ngay wax demewul noonu bu boobaa faasix nga te suñu boroom wax nañu yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu wala beneen aaya bi dal la rek su waa li ngay wax dëgg la bu dee li ngay wax dëgg la yow yaa ngi nekk ci ki nga xam ne dangaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy lekk yaramu nit ñi parce que amaana diw la nga koy waxal naan ma nii la mel ak nii la mel loolu bëggul ku ko wax xam nga ko nga ñëw di ko nettali fii kon yow da nga nekk koo xam ne jëwkat nga te suñu boroom wax nañu li nekk ci jëw ak problème ak gravité wala rek li ngay wax du noonu te bu boobaa faasiq nga te moom suñu borom moo nañu yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala in jaakum bu leen dikkale faasiqun koo xamante ni ab kaccoor la bi naba in ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen ko leeral soit ñaar yii la nga doon wala après mooy ñaar yii nag bu ci nekk mooy yow ah man nañ ko man nañ ko temps waaw <laughs> ah na mam man nañ ko ta'zir mooy alhamdulilah gisoon nañ pen yi ak ta'zir ak yooyu ak ta'zir ak yooyu mooy imam en tant que xalifa manoon yow comme que nii di dox di yàq diggante yi mën nañ la tëj quelques jours wala teg la ay yar duma la ay yar lu toll nii parce que def lii wala rek nga tuub waa ji ne ah ñu ngi tuub kon yow amirul mu'minin loolu gis nga képp ku def loolu gaa yi dañ lay noppal xam nga suñu sëriñ mu ñu doon nettali benn maamam boo xam ne moom noonu la meloon mooy moom moom bi ma doon wax mooy mooy danga naan <laughs> danga naan euh, euh, yuu saay kii kii wuu bàyyi diw kii kii ku ko waxtal ragaare parce que danga koy nettali dara mu ne mu jëlu dàllam ne kan moo yow lii ngay wax ci kan nga ko nangoo ana ci kan nga ko nangoo ci kan nga ko jële nga ne diw mu jël dàllam dem ca diw ne ko yow diw diw de nee na ma lii ci yow la ko nangoo yaa ko wax mu ne ko waaw mu ne ko yow wax jii ana ci kan nga ko nangoo <laughs> mooy gars yi dañ naan yii bàyyi diw mii dafa dofaa kii il faut pas ko wax kii yaa kii gars yi dañ lay noppal dangay noppal wallahi kenn du la dàq dund après parce que xiila wal xaal yooyu yépp yonent mi sallallahu alayhi wa sallam du tere on dit on a dit nee nañu gars yi il paraît que il semble que ouais apparemment yooyu yépp dañ ci génn yow kenn dootu la toxla ci dara bu ko defee nga nekk koo xam ne salimul qalbi sa xol day sell nekk loo xam ne doo am ak diggante loolu moo lay dimbali ci jikko bu rëy boobu ñu la doon wax naan te Seydina Ibrahim doon wax naan yawma laa yub'ath laa yanfa'u maalun alayhi salaatu wassalaam wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim te yonent bi alayhi salaatu ba mu naan kii dugg ak toog ak saxaaba radiyallahu kii dugg nii kii ñëw di di ci suñu yataay nitu aljana la kooku ñëw ba ñetti yoon mu def ko Seyna Abdallah mi demoon ngir gisi ko ngir xool ci lan lay nekk ba mu ko laajee ba mu toogee gis ni kii daal deful extraordinaire ci jur ci guddi yi amul jaamu yàlla boo xam ne moom la wéetoo di ko def te pourtant chaque fois yonent bi alayhi salaam nee na nitu àjjana la ba mu ko laajee mu ne ko man de sama doom man du nekk li ma leen daal leen laa xam ne laay def du ma tëdd ci lal mooy guddi du ma tëdd ci lal lu dul ne sama xol du ma am kenn ci mbindeefu yàlla yi koo xam ne am naa ci moom ñëkk ñëkk sama xol loolu jàppal na ko dara loolu nag gis nga li la koy may du ay lépp du ay toog rek mooy booy ñaan yàlla daa am dangay ngay ah da def sabab yi dangay def sabab yi nga xam ne mooy tax nga loolu nga am ko loolu nag bokk na ci mooy lii imaam al-Ghazali radiyallahu anhu wax mooy ni ngay doxaleek nammaan yeek gaa yi nga xam ne mooy rambaaj yeeg gaa yi toxal jiwkat yeeg ñooñu il faut nga am nooy doxale ñoom gis nga boo appliqué yi wallaay def def eh xoola def ko 40 jours mais da ko dul max sax def ko diset wala 40 jours def ko 17 wala 40 jours nga appliqué ko mooy appliqué ko rek appliqué ko nga seet boo ko defee ma ne 40 jours yi du mat nga nekk nga xool sa dund rek ni muy changer ku la fi woowat dañ koy nag réseaux sociaux yi ñoo dàq jàppale waate ci namam non moom téye làmmeñ surtout mooy ñi ko mën a maîtriser bariwul mooy lu ñu jël partage lu ñu jël partage ñu jël ay kàcc di ko partager mais yonent bi alei sat selaam la wax xadis men ci saxiix yi ah. képp koo xam ne dafa nettali nettali boo xam ne yura annahu kadib moom xam na ne te njort na te xam na ne lii nii du dëgg mu nekkali ko kooku min ahadil kadhabin kooku bokk na ci kenn kat ci kat yi expliqué kat moo tax nekk fi di partager rek ay dañ ma kii on a dit way celui euh, qui a reçu kii na ko partager à ah, xawma tous ses contacts nga jël partager mu nekk ay kàcc mais yow découvrir ne après affaire bi dëgg du dëgg anta min ahadil kaddaabin al bokk nga ci kenn expliqué kat waaw moo tax toog rek yor sa téléphone di partager sa whatsapp di partager sa sa Viber di partager sa kii di partager boo mooywul anta min ahadil kaddaabin yow ci kat ci kat yu mag yi ci kenn yaa ngi ci chaîne bi échelle échelle du mensonge arkaan nga ci yow arkaanun min arkaanil kadibi yow ab ponk nga ab pilier nga ci pilier kàcc woowu ñu duur duur woowu ci nga léegi nag neex na la naqari la si ça moo tax nit da ngay gis nga boo defee yii boo defee yii kenn dootu bé mais sa dund day féex léegi nit ñépp boo koo ci gis yéene ko lu raw li nga yéene sa bopp wallaahi boo dundee noonu anta bi anta fil jannata deewa sa xol yaa ngi dund aljana te deewagoo waaw loolu la nga nekk te nag da ngay féex léegi gis nga ay ay jataa yu nekk fa nit ñi di la nettale ay caaxaan day jeex waaw foo nekk nii day tax gaa yi sa waay diwa ngi ñëw te nag gis nga boo yàggee mel noonu moo tax appliquer gis nga charia appliquer ci topp sunna yonent mi sallallahu alayhi wasallam da ngay dem ba bokk ci muhaddasiin yooyu yonent mi sallallahu alayhi wasallam doon wax nga xam ne du ñuy yonent de comme Seydina Omar nga xam ne mooy seen chef ci bi nga xam ne lan radiyallahu anhu mooy ñi nga xam ne buur yàlla du ñu yonent de kenn wàccewul ci ñoom ay yonent ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Jibril ak Mikaayil Seydina Jibril la ñooñu déedéet alayhi salaam buur yàlla du leen mais dañu nekk ñoo xam ne buur yàlla moo leen di yenkewal yenn façon xam-xam ak yenn yi nga xamante ne dëggu gi ñu nekkee gi ñu incarné ah nga xamante ne ñee ñoom daanaka lu ñu wax bu ñu lu ñu wax ci boo koy vérifier di trouver lool la waaw yaa saariyatal jabal waaw gaa kii ne yë saariyam yë montagne bi moytul moytul mu moytu te mu ngi ay mil fu soree soree soree ak fa fa Miriam mooy daanaka lu ñu wax moo sayyidna sayyidna Umar radiyallahu anhu doon wax way lu mu nga gis yu bari yu mu wax alxuraan ñëw di dëppook moom parce que minal muhaddisiin loolu nag amewu ko dara lu dul roy bu rëy roy bi nga xam ne moom la roy sallallahu alayhi wa sallam ci waaw lool ke loolu la ah. mooy ci yonent bi alayhi salaatu salaam li mu am ci yonent bi alayhi salaatu lu jóge ñun nag bu ñu bëggee am ngërëmul yàlla il faut ñu def loolu ngërëmul yàlla c'est pas en dormant et en caaxaanaa lañ koy am déedéet mooy gis nga boo appliqué yii sa sa dund mooy commencé neex kenn dootu la nettali diw wax na parce que gis nga yooyu loolu li mu luubal ci ay nit seen seen dund dafa bari am na ñoo xam ne mënatuñoo nelaw nelaw yu neex nekk ci stress yu jeex parce que lii problème yi moo leen dal waaw problème mu gii moo leen dal. rambaaj gii moo leen dal wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah iblis leen fowe yàq seenu dund ñu toog allahu akbar waaw waaye waxoon nañ la nag pour jeexal ka ni lii nii mooy ne bu dee ne nit la koo xam ne il faut ñu toxal li muy def parce imaginez koo xam ne moom ab réseau de prostituées la yor hein mais di di di jënd ndeke xale yi jigéenu dëkk bi di leen recruter ci loo xam ne ñu bari yëguñu ko ndax da leen wax ne il faut vous faut que vous vous camouflez bien parce que yéen vous êtes bu ñu leen jegee lu baax xale yi bu ñëwee seen kër yi kii yiw te yenn heure yi jotee même bëccëg bu ñuy génn solu lu jot lu kii ne ñu ngi dem ndakaar wala ñu ngi dem fii ñu ngi dem fee am dañuy am ko ñuy seeti seen waajur neen waaw dem leen ñu dem ndekete waajee leen di utiliser bu ñu demee ci ay hôtel ak yu mel noonu wala ay chambre clos hein wala close lañuy wax laa chambre waaw ngeen dégg samay français nag daa desee leer comme wolof yi sorewuñu <laughs> waaw waaw alhamdulilah ñu ciy wax suñu suñu suñu soxla rek loolu daal mooy l'essentiel ci langue saa yi ah chambre close moom xam ngeen li ma ci jub mooy ngekki ci yooyu leen di ci nga dégg waajee ko naan waaye mais réseau bi temps yi dox na am ku koy wax nga dégg mais daanaka amul xaanaka mais yàq boobu mais doo toog naan euh, laa yadxulul jannata nammaam loolu da ngay divulguer affaire bi ah. si ñu démanteler le réseau parce que bu ñu bàyyee mais imagine li muy jur ja sa mais mais mais mais lan njaaloo ji yàlla xaraamal nga gis ñoo xam ne ceeñu ne di utiliser ay doomi jàmbur nga toog naan man laa yadxulul jannata nammaam ah non non non non non non moom lañ la waxoon sànq walla nga gis koo xam ne ay projet la teg ngir détourner alal wala ngir nu muy def toj boutique bu jàmbur ay agresseurs yoo xam ne gis nga leen ñuy waajal seen plan xam nga leen dégg nga leen ñu koy wax mais ñooñ yow obligation la ci nga traité loolu jox ko ñi nga xam ne ñoom la information bi war a àgg ci ñoom waaw. loolu na koo xam ne day dox li muy jëf yépp ngi yàq ci kaw suuf la waya san fil ardi fasada di dox ci kaw suuf di yàq nga dégg ne moom projet yooyu la am il faut nga wax ko booroo autorité yi waaw lée yooyu yooyu waxuma la dafa waxuma la xaraamul waaye day nekk obligation léeg-léeg nag mu nekk lu ñu sopp léeg-léeg mu nekk loo xamante ne nii dañ koy mooy lépp ça dépend ci moom la mu nar def conséquence am ki nga xam ne moom conséquence am mooy ci ray nit la jëm kooku yow obligation la ba nga xamee ne waa ji yii dégg naa guet-apens nañ waa ji waa ji dégg nga naan maanaam si sa waay on l'a attiré non guddi la projet bi kii non moom kay tay lay mujjee wax parce que d'ailleurs donné son accord waa jiñ jaar joxe na accordam nee na xaw ma heure quelque gis nga nag comme que saa yi il respecte son rendez-vous moom moom buñ nee ko vingt heures dix cinquante-cinq minimum dina ko fa fekk boo moyal sax écart mais tey kay tey lañ koy faat kii kay feeñ nga dégg lool mais da dem waxe ko loolu faratala faratala nga wax ko si farata la nga wax ko yow manoo toog naan man sama yoon new ci parce que lii wag laa non non non obligé tu obligé nga daal di wax affaire boobu noonu yow amoo leneen noo mën a def moo tax loolu moo jëm ci wàllu riiba gi moo jëm ci wàllu bopp namima gi muy nammaam gi loolu la mooy nit ki kon ni nga xamante ne noonu lay def mooy il faut mu nekk koo xamante ni yii nii da leen di appliquer yii da leen di appliquer ngir bañ a tob ci lii yonent ma ne saaf saam wax ne laa yadxulul jannata xattaat laa yadxulul jannata nammaam waaw kon loolu la imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi daal di wax indi ko ci Ihya ulumuddin ah alayhi ridwaanul baari